min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baaba salaasu mi'a wa salaasatun wa sittuun. baabu nahyi anil musaafarati bil mushafi ilaa bilaadil kuffaar idaa xiifa wuquu'uhu bi aydil aduwwi kon walillahi alhamdu wal minna eh, al imaam al haafiz an-Nawawi ginnaaw biñ gisee rahimahullah ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre trois cent soixante deux doon wax baabu tahrimi baabu taxliid fi tahrimi sihr xadis bi nga xam ne moom la fëndoon muy benn moo doon xadis mille sept cent quatre-vingt-treize mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu as-sab'a al-muubiqaat qaalu ya rasuulallah wama hunna qaala alshirku billah walsixr wa qatlu alnafs allati xarama allahu illa bilxaq bani mu jeexa walillahi alhamdu walminna tey ñu war a jël ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiyi anha muy xadis muy buntu trois cent soixante-trois mu ne baabu buntu wala baa buntu annahyu tere anil musaafarati di Euh, voyage yi di yóbbaale di yóbbu bil mushafi kaamil li worof yi naan kaamil ilaa bilaadil kuffaar ci yéeru bi euh, réewum yéeféer yi ci ban condition idaa xiifa bees ragalee wuquuhu que téere boobee daal di rot bi aydil adu ci euh, yi nga xam ne mooy loxoy noon yi ndax ñoom bu boobaa ñu koy ñàkkal solo di ko blasphémer di ko di ci def loo xamante ne jaaduwul ndax xam nañ ne ah jullit ñi mooy seen téere bi ñu ci ah baax léegi kon ñu jël ko nag ah après rek di ko profaner nag waaw loolu bu dee dañoo ragal loolu que bu rotee ci seen loxo buñ ko yoree ñu def ci na ko sodut noonu loolu lay wax ne tere gu ñu tere kon nit ki di dem di tukki di yóbbaale ab kaamil ci dëkk boo xam ne dëkku yéeféer yi la léegi euh, bunt bii nii al imaamu al xaafidu an lii nag daa bokk ci eh, bunt yi nga xam ne saddu zariya moo tax waaw mooy tëj lépp loo xam ne day jëme ci mbon ñu tëj ko ragal gu ñuy ragal euh, bu dee ñoo xamante ne nii yéeféer yoo xam ne ñoom bu ñu jotee ci kaamil bi dañ koy profané ki mel noonu looloo tax yeneen saa sam di tere ñu yóbbu ko foofee ngir bañ ñu mbonte googee daal di xew moo tax mu tere ko comme ni nga xamante ne noonu lañ koy euh, gise fii kon mu indi fi indi fi aaya mu indi fi benn xadiis mooy xadiis mu ne an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yusaafara bilqur'aani ilaa ardil aduw muttafaqun alayhi kon moom di xadis bi mu ne an ibni Umara mu ngi jële ci saydina mawlaana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu ma mu ne moom Seydina ibn Umar radiyallahu anhu annahu qaala mu ne naha tere na naha interdire na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an yusaafara ñuy tukki di yóbbaale bil qur'aan yi mooy alqur'aan ila ardil aduwi ci teeru suufu noon yi mu ne nii muttafaqun alayhi daal dina koy e, bokk solo al imaamul Buxaari waaye na ko noon al imaamu Muslim rahmatullah alayhima léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que al imaamu Malik solo na ko jihaad an-nahyi an an bil qur'aani ila ardil aduwi indi ko al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ci bërëb yu bari ñaka al imaamu Abu Daawud al imaamu ibnu Maaja al-Qazwiniyu rahmatullahi ala al-jamii daal dinañ koy solo al imaamul Buxaari benn bërëb la ko mais al imaamul Buxaari rahimahullah da ci def benn buntu kitaabul jihaad wa siyar mu def baabu safari buntu tukki bil bil bil masaaxifi ak kii yi mu ne baabu kon buntu as-safari tukki bil masaaxifi ak kaamil yi wala ilaa ardil aduwi ci suufas noon wa kadhalika naka noonu yurwa lañu solo an Muhammad ibn Bishr lañ solo la jëlee ci Muhammad ibn Bishr an Ubaydillah mu jëlee ci Ubaydillah mu al-Umari Abu Usman an Nafi' mu jëlee Nafi' mawla ibn Umar an ibn Umar mu jëlee ko ci ibn Umar radiyallahu anhu mu ne an nabi mu jëlee ci leen saa salaam mu ne wa taabaahu ibn Ishaq mu ne lool imaam ibn Ishaq mooy borom al-Maghazi Muhammad ibn Ishaq topp na ko indi hadis mel nii an Nafi' jëlee ko ci même mooy Ubaydillah la topp. jële ko ci Naafi' ah, euh, mawla Abdullah ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anil jami' an an-nabi sallallahu lu wax ji ak tere bi ci Yonent sallallahu alayhi wasallam imaamul Buxaari nag mu ne waqat te dëgg-dëgg saafara tukki na an-nabi sallallahu alayhi wasallam Yonent sallallahu alayhi wasallam tukki na wa sahaabu ak sahaaba mi radiyallahu fii ardil aduwwi ci suufus noon yi wa ñoom ya'lamuuna al-Qur'aan ñoom xam nañ al-Qur'aan <laughs> imaamul Buxaari moo sew moo sew ni muy gise quoi <laughs> hmm? waaw euh, mooy balaa lool mooy ardul adu parce que ani ah, euh, da ngay xam ne euh, ci l'islam jamono yooyu lenn na amoon ba léegi ah sauf que ñun on a tout affaire yooyu moo tax voilà moo tax jëleetuñ tous xamuñ dara <laughs> mooy dafa am lu ñu naan dafa am loo xam ne moom lañ naan ardul islaam ak ardul harbi wala ardul aduwi mooy suuful islam ak suuf suufu xare wala suufu noon yi ñaar yooyu ñoo am de façon ba léegi moo am mais ñun moom on est parce que dañoo feebar dañoo nàngam ak nàngam mooy euh, dëkkub l'islam fii lislaam nga xam ne comme moom la territoire lislaam bi comme que noon yi ci dañ doon jéem a dañ doon tout le temps ñu ngi doon waajal nu ñuy dale ci lislaam ak yooyu moo tax te ñooñu noonu comme imaginer ñoom Kisra <laughs> Kisra mu réew mi <laughs> ñoom Kaysar gaa yooyu boo fa yóbboowee kaamil bi surtout Kisra moom man na koo profané baax na ba lettre ba koy nen saa sam yónniwul moom da koo xotti moom <laughs> kooku imaginer léegi yow nga jox ko alxuraan loolu lañ lay wax mooy idaa xiifa bu ñu ragalee kënee bu bu bu bu mu laal ñoom ñu ak am ci accès waaw ba ci di ko profané ka euh, di def euh, lu dul noonu di taal kaamil beeg ah wala dugal ko ci ay toilettes ak di wane ne wala vidéo seen bopp wala yu mel noonu daal di koy wane ngir jullit ñi merel ñu ñu mer <laughs> looloo taxoon yu mel noonu quoi looloo loolu mooy xikma bi taxoon moo tax saddu zari'a la woon yéen bu leen leen may loo xam ne dinañ ci mën a def leen caay-caay joogoy ak jàpp ne voilà parce que xam nañ alxuraan fi mu toll ak li mu représenté ci jullit ñi léegi nag dañ koy def nag ngir nag mettital leen nag voilà moom ngay gis ba léegi rek ñi nga xamante ne yenn ko euh, euh, iñaar yi ngay gis ci réewu tubaab yi naan ay ay groupe extrémiste extrême droite ay Norvège ak fu ne ah. ñu jël ay ay Danemark <laughs> waaw ay France ak fu nekk ñu jël ay kaamil di ko taal di ko wane nag di pub di publicité di di di di euh, daal di caméra seen bopp waaw ngir lan ngir mettital nee nañ jullit ñi moo tax ñu koy def walla iyaatu billaah waaw xam nga loolu léegi xam nga loolu léegi mooy gaa yi librairie lañuy dem xam euh, <laughs> kaamil bi léegi fépp la bibliothèques yi hatta bibliothèque da ngay def bibliothèque yu mag yi BNF bibliothèque euh, euh, nationale euh, BNF de France yooyu yëpp day am kaamil bi librairie yi même hatta à Darty à Fnac <laughs> da dem Coran bi dañ koy jaay ak yooyu yëpp voilà mooy yooyu ñoom nag dañuy dem jënd benn voilà ngir nag léegi nag ne léegi comme que julli ñi dañuy kii kiilu léegi xaaral daal di wane seen bopp nañu ñun dëkk liberté lañ nekk waaye liberté d'expression wala ñu teg kaamel bi ci suuf dëgg ci wala wane seen bopp wala wala kajj ko yëkkati wa ci kaw yëkkati kajj ba pare publier léegi nag di xaar gars yi nag seen réaction nag <laughs> yooyu noonu euh, en fait bu dee jullit bi nag dañuy bañ yow yow loolu noonu ñoom buñ demee fañ koy jaayee jënd ko ay yooyu bu dee loolu lañuy def yow bu leen ko yombalal yow ci loolu cadre boobu la yore saa doon tere yi mais naha imaamul Buxaari yi nag loolu lay wax mu ne kon ba daarul kufr ak daarul lool la mooy réew yi nga xam ne déew réefar la nga xam ne ci xare daarul xarb lañ ko doon woowe ndax dañuy nekk ci xare rek ak jullit bi foofu boo ko fa yóbboo ndax ci tension lañ nekk dañuy rofaane lool ngir naan di ñaawal jullit ñi waaw léegi nag sauf que comme niñ koy gise ci biir boroom xam-xam yi dañ naan bu reenee ne mbir yi loolu dàqu na waaw mooy ragal googu noonu amul loolu kenn ra kenn kenn terewu ko waaye am ñoo xam ne dañ ne non même bu dee loolu sax mais dinañ ko gis loolu ci masala yi léegi insha allah mais fii imaamul Buxaari yi li mu wax ci suuf ne lii nii yonent bay saat mooy tere gi mu indi wax càllale bi mais dina ko indi moom dina indi sax bi nga xam ne ci Maalik la jaar comme bi muy indi xadiis bi mu ci indi benn bi mu ciy indi euh, di euh, Ibnu Umar na yonent saa sallam moo tere ñuy dem bi euh, tukki ak alquran di ko yóbbu ci suufu noon bi gëna ko mais li tax mu ne mais yonent bi saa salaam nag daal dinay tukki ak saxaaba mi radiyallahu anhum ci suufu yi te ñoom xamoon nañ alquran mooy mooy biñ demee euh, euh, bilaadu Sham Qaysar fële ca Hiraql la nu mu tudd Tabuk ak loolu loolu lay wax quoi ne la yonent bi alayhi salaam ak saxaaba yi dem nañ fa te saxaaba bi ci boppam mais ñoom Dihyatu ibn Khalifa ah nga xam ne moo gënoon rafet yi saxaaba yi <laughs> ajmaluhum dihyatunul jamilu ah dihyatul jamilu <laughs> waaw mooy moom yeneen saa sax bi mu leen di yónni leen jox lettre am yi mu doon yóbbu mais moom moo dem yóbbu ko waaw ci maliku Busra ah ci Ghassaasina yi ak yooyu yóbbu foofu Sham ak ñeneen ak ñeneen ñi mu yónni woon tamit ak Kisra mooy yonent bi sallallahu alayhi ci boppam moom daal dinay tukki daal di dem waaw Euh, ca réewum Sham ndax Tabuk Sham la bokkoon léegi ci Arabie saoudite la bokk ak Saoudia a temps yooyu c'était kii ah <laughs> waaw ardu Ruum lañ ko doon woowe sax ak ay Mu'taz yooyu yëpp moom dem nañ yeneen dem na ba Tabuk te ñoom xam nañ alxuraan mooy alxuraan bi ngi seen biir <laughs> voilà <laughs> ah loolu la imaamul kii loolee lay junjun yi quoi mais après loolu dinañ ci ñëwaat kon. Euh, loolu la kon mu ne haddathana léegi imaamul Bukhari nag ci buntu boobu mu wax nañ la imaam Maalik moo ko solo ci moom yoonam la ko jëlee mu ne nettal nañ suñu sëriñ Abdullah ibn Maslama bi ibn Qanab al-Qanabi al-Harisi Abu Abdurrahman al-Madani al-Basri génn àddina deux cent vingt rahmatullahi alayhi euh, an Naafi' mu jëlee Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah génn àddina an ibni an abdillah ibni umar mu jële ci abdullah ibni umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza abu abdirrahman al-Adawi al-Makki al-Madani génn àddina lan 63 am ñu ne 74 di sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an yusafara bil-Qur'an ila ardil aduwi léegi xoolal imaamu Muslim moom imaamu Muslim xam nga ardul aduwi la indi dina ci yokk leneen moom riwaayam wax lu tax mu tere ñuy yónni ñuy ñuy voyager alquran loolu nag bu yoneen saa san tuddee alquran mooy bépp téereb diine boo xamante ne nii ñoom buñ ko gisee xam ne lii nii téereb diine l'islam ci jil julli nii la loolu tamit ah, day duggaale ci ronam voilà comme téere boo xam ne sax imaamul Buxaari yi yu mel noonu bu dee xam nga ne yooyu rahmatullah alayhi ñoom it buñ koy ree noonu la ñuy def yooyu nanga ko moytu bu dee loolu la léegi anta al imaamu Abul Husayn al imaamu Abul Husayn Muslim da boole ay da indi ay version indi na ci ñetti version moom it euh, wala ñeent moom mu ngi ko indi ci kitaabul imaara buntu bi lenn ci surah yi des baabu nahyi an yusaafara bil mushafi ila ardil kuffaar mu ne hadathana ah euh, euh, nañ xool ni ci yokk riwaay bi nga xam ne indi na comme bii bu njëkk bi comme imaamul Buxaari mais moom ci Yahya ibn Yahya la jaar mu jële ko mu ne qara'tu ala Malikin an Nafi'in an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa annahu qaala nahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an yusaafara bil qur'aan ilaa ardil aduw waaye nañ xool beneen bi mu ne wa haddathanaa Qutaybatu mu ne nettal na Qutayba <coughs> mooy Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawlaa Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani yu gane àddina 148 génn àddina 200 kaara rahimahullahu taala qaala mu ne hadathana laythun mu nekki nette mooy laythun de al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi dañ naan laythun do al-Layth Abul Harith al-Misri yu gane addina 93 entre 94 93 génn addina 175 rahmatullah alayhi imam Muslim ne ha taxawal mu indi la beneen càllale wa hadathana Ibn Rumh mu ne nettali nañu ba léegi Ibn Rumh di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawlahum Abu abdillah al-Misri gane àddina cent après les années cent cinquante génn àddina deux cent quarante deux qala rahimahullah akhbarana al-Layth mu ñëwaat mooy Laythun fële mooy al-Layth Qutayba eh, taalib imam Maalik la mais ci al-Layth xaritam bi la jële muy al-Layth kon gis nañ ko sax an Naafi' gis nañ ko sax an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana yanha an yusaafara bil-Qur'aani ilaa ardil aduwwi maxaafata an yanaalahu mu ngi noon mu ne fii yonent bari saa saam riwaa imaam Layth bi mu ne li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam tere na aaye na ñuy tukki di yóbbaale alquran ci suufu noon bi ndax ragal euh, moom mu daal di koy jote alquran joojee voilà kon gis nga lii indi na loolee waaw am na ci bim ci tegaat beneen riwaaya bi imaam muslim rahmatullah dana wa haddathana abu rabi' al-ataki wa abu kamil mu jëlo ko ci ñaari sëriñam abu rabi' di sulayman ibn daawud al-ataki abu rabi' az-zahrani al-ataki al-basri al-baghdadi yu génn àddina la 234 wa abu kamil di al-jahdari al-fudayl ibn hamdullah al-husayn ibn talha al-basri di al-jahdari al-basri rahimahullah gane àddina 147 non cent quarante cinq génnaat na deux cent trente sept rahmatullah alayhi ma mu ne qaala Hammad ñu jël ko ci Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al azraq gane àddina quatre-vingt-dix-huit génn àddina cent soixante-dix-neuf voilà rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne an Ayyub mu jël ko ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullah génn àddina ca peste ba l'an cent trente et un rahmatullahi alayhi an Nafi' gis nañ ko an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tusafiru bil Qur'an fa inni la amanu an yanaaluhu mu ne laa tusaafiru bu leen ñëw di tukkeek alquran mooy bien sûr ci teeru yéeféri lay wax comme taa yooyu bu dee Quraysh taa Quraysh ba Quraysh ñëw Abu Sufyaan ak yéeféri Quraysh yi bu leen dem foofu di fa yóbbu alquran ah <laughs> waaw Kaaba bu fa kenn yóbbu alquran <laughs> waaw ba ndax gaa lu tax mu ne fa inni ndax man alquran laa man yonente bi alay saa salam laa amano aw ma kóolute an yanaalahu mu daal di koy jote aladuwu noon bi mu ne qaala ayubu mu ne ayub nee na ayub neena nee na eh, eh, ibnu abi tamima faqad naalahu aladu wa xaasamukum be <laughs> dëgg dëgg noon bi nag loolu yonente saa salam bañ daal dina koy jote wa xaasamukum be am na noon yoo xam ne daal di ciy dagge yéen ñoom seen affaire lenn la <laughs> mooy en ko jotee c'est pour xool nee na voilà ut loo xam ne waaw ñuy discuter jullit ñi dinañ leen mën a dugg fii ne leen voilà nangam ak nangam <laughs> voilà loolu la Ayub di wax ne ah dëgg-dëgg noon bi daal na koy jote wax xaasamu kumbe <laughs> waaw mu ngi noonee rahmatullahi alayhi waaw mais bu dee mooy gaa yoo xam ne xamuñu voilà sinon nañ ko yor xool waaw loolu sawaay eh, eh, nañ ko yor waaw léegi suuf hadis bii nii eh, mooy côté bii maxaafat an yanaalul adu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim imaamu Malik dafa am ñu ko soloo ci moom comme li imaam al-Hafiz na Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi muy solo hadis bi mu ne hadis bii nii dafa am ñu ko jële ci imaam Malik yemale ko comme imaamul Buxaari ni mu ko indi ak imaamul Nawawi naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yusaafara bil qur'aan ila ardil adu mu yem foofu mu ne lii nii wa awradahu ibnu Maaja min tariq Abdurrahmaan ibn Mahdi an Maalik mu ne kanta imaam euh, ibnu Maaja moom mi mu ko soloyee ci yoonu Abdurrahmaan ibn Mahdi euh, rahmatullah alayhi moom ci yoonam la ko jële mu jële ko ci imaam Maalik foofu mu yokku ci maxaafata an yanaaluhu al adu ah di ragal noon bi daal di koy laal comme ni ko imaam xaritam bi imaam al-Layth mu ne rawaahu ibnu Wahb an Maalik fa qaala xashyata an yanaalahu al-adu imaam ibnu Wahb beneen taalibi mu mag tamit jële ko ci imaam Maalik foofu mu ne ragal noon bi daal di koy euh, laal mu ne wa axrajahu Abu Daawuud an al-Qanabi an Maalik fa qaala kantaal imaam Abu Daawuud as moom ci al-Qanabi Muhammad ibnu Maslama la ko jële rahimahullah an Malik mi nga xam ne moom la ko imaam al-Bukhari jële moom mu jële ko ci imaamu Malik imaam al-Qanabi nag rahimahullahu taala dane dane qaala Malik uraahu yaakaar naa li tax yonent moom moom da cee yem comme ni nga ko gis rek ci imaamul Buxaari yi gis nga tàllal imaamul Buxaari dana haddasanaa Abdullah ibn Maslama an Maalik an Naafi' an ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anil jamii' anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yusaafara bil Qur'aan ilaa ardil aduww imaam al la ci yem nee na qaala Malik sama sëriñ bi nag Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullah alayhi nee uraahu man yaakaar naa ne njortu naa li tax yonent saa sallam tere lii mooy eh, eh, maxaafata an yanaalahul aduw an yanaalahul aduw day ragal noon bi daal di koy daal loolu nag eh, moo tax ku mel ni al imaam al xaafiz ibn Abdul Barr rahimahullah ne naka noonu la ko nii nga xam ne moom la Al-Qanabi wax mooy tekki bi maxaafata mooy taalil bi lan moo tax lan moo tax mu ne maxaafata ragal noon bi laal ko loolu mu gis ne mu ne ni ko imaam al bi solo nii ne mooy kon mbir mi du lu ñu yëkkati day mel imaam Maalik moo ne yaakaar naa li ma jaar ko li ma gis yaakaar ko mooy ne day ragal noon bi laal ko kon loolu la mu ne nag kanta mu ne eh, moo tax al imaam Abu Umar al ibn Abdul al imaam al Hasan mu ne nee na naka noonu la ko Yahya ibn Yahya al Andalusi mi solo Muwatta bu siiw bi ñor léegi moom noonu la ko solee wa Yahya ibn Bukayr wa aktharu ruwaat an Maalik ja'alu ta'lil min kalaamihi wa lam yarfa'u kene tax tax bi mooy li tax noonu mooy ragal noon bi daal di koy laal loolu ñu def ko ne imaam Maalik moo ko firee noonu mais lu lum yëkkati ko fi Yonent saa salaam waaw. léegi mu ne imaam imaam al-Hafiz Ibn mu ne imaam Ibn Abdul Barr daal di junjur nga ni imaam Ibn Wahb gis nañ sànq moom dane loolu moom ni mu ko solo imaamu Malik lool ci càllali bi la bokk voilà moom nekkul loo xamante ni imaam Malik moo ko tekki mais ci hadis bi la bokk léegi nag mu ne imaam Ibn Abdul Barr ne lool imaam Ibn bu daal moo ci wéete jële ko ci imaam Malik mu yëkkati hadis bi ta'lil boobu tax tax bi imaam alxaafis na xajar nag ne walaysa kadalik loolu imaam alxaafis na Abdul Bar bi wax loolu demeewul noonu de ndax li ma la wax sànq wax naa la sànq bi ñuy tàmbali léegi kene imaam ibnu Maaja soloo na ko jële ko ci imaam Abdurrahmaan ibnu Mahdi moom mu jële ko ci imaam Maalik foofu mu yokk ci xadiis bi loo xam ne du imaam Maalik ko wax ci xadiis bi la bokk maxaafata an yanaalahu al-aduw kon kooku manuñu ne moom kese moo ci wéete kon manuñu ne ibnu Wahb kese moo ci wéete loolu la lay wax voilà mu ne wa hadi ziyaada rafa ibn Ishaq mu ne te yokk bopp imam ibn Ishaq nekkoon euh, imaamu daari waa waa waa kii waaw ahlul siyar wal maghazi moom itam naka nii imam ibn Wahb Abdurrahman ibn Mahdi da ñoom ñoom moom moom jëloo ko ci imam moom ci Naafi' la ko jële voilà moom imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi da cee boole loolu te loolu te ne maxaafat an yanaalu mu ne na ko noonu la ko imaam Muslim solowe gis nañ ko ak imaam An-Nasaa'i imaam Ibn Maaja ci yoonu Al-Layth bi mu jëlee ci Naafi' woofu gis nañ Al-Layth rahmatullahi alayhi riwaayam du lu mu nettali lu mu firil boppam non dafa bokk ci mbir mi voilà mu ne kon fa sahha annahu marfu'un wa laysa bi mudraj kon nag ci lii dañuy xam ne kon loolu dafa nekk loo xam ne waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du waxu imaam Maalik bu ñu yokk ci xadiis bi déedéet mu ne wala àlla malikan amaana kon imam malik kaana yajzamu yajzimu bihi da doon da ci doon dogu summa saara yashukku fi raf'ihi fa ja'alahu min tafsiri nafsi mu jugi nag eh, mu dem bu ci biir affaire bi loolu xaw a lënt ci moom est-ce que affaire bu wax jooju maxaafata an yanaalahu al-adu yeneen saa sallam ko wala déet léegi nag ñoom dañu sàmm woon mu yem fi nga xam ne moo ko leer léegi nag di wax ne man yaakaar naa nag li tax mooy ragal ngir noon bi laale ko loolu mooy liy dëgg parce que noon kese la mën a demee parce que imam al-Layth da solo te jaarul noonu it te yam na keneen taalib imam Malik yu ko jëli ci moom yoo xamante ne waxul ne imam Malik nee na ci eh, kii bi la ko eh, eh, jële kon hadis bi mu ngi noon ci côté càllale bi ak yooyu voilà kon gis nañ ne loolu lépp ci la mooy du loo xam ne mu daraj la lan moo tax tax tax bi mooy ma ragal an yanaalahu al aduw noon bi daal di ciy teg loxo mu ne qaala ibnu Abdul mu ne al imaam ibnu Abdul Barr nee na di wax nag léegi ci fiqhu hadis bi ak tamit li tax al imaam an-Nawawi indi ko fii mooy baabu nahyi tere ndax wax nañ la li mooy lëkkaale bi ak suñu buntu bi leer na noo yoneen saa salaam la imaam ibnu Umar radiyallahu anhu ne yoneen saa salaam moo teraan yu saafara ñuy tukke bil qur'aan ak al qur'aan ilaa ardil aduwi ci yoonu euh, réewu noon bi mu ne qaala ibnu Abdul Barr al imaam al haafiz ibnu Hajar mu ne al imaam ibnu Abdul Barr al Andalusi rahmatullahi alayhi nee na ajmaa al fuqahaa mu ne boroom xam-xamu fiqh yi daal nañuy dëppoo am na ijmaa consensus am na an laa saafara kene duñu tukkee bil mushafi ak li nga xamante ne nii mooy mushaf bi muy kaamil bi fi saraya wal askari as-saghir mooy sariya yi yi nga xamante ne dañuy dem di xare ji am na ay dogu armée lañ bu ñu armée bu mag waaw yooyu noonu eh, loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañu ñoom ñëpp consensus que ne kooku moom ñooñu noonu nag bu ñu yóbbu mushaf bi de waaw di ko yóbbaaleeg ñoom même bu dee dañuy réviser yooyu buñ ko def waaw xaw al muxawwafu yi ndax dañuy li nga xam ne mooy ñoom xam nga armée bu ndaw ak armée bu mag bokkul voilà armée bu ndaw. boobu man nañ dem noon yi daal di leen bett bett goom nañuy bari daal di leen faat wala jël ci ñoom loo xam ne seen kii yëpp jëlaale alquran ba mu ne loolu la mu ne waxtalafu waaye boroom xam-xam yi wute nañ nag fil kabir ci armée boo xam ne bu mag la almamuni yi nga xam ne boobu mu ëpp sécurité waaw est que bu boobaa ñoom mën nañoo même bu dee nañ dañuy dem ci xare ji ci noo toolu euh, ci réewu noon bi est-ce mën nañ koo yóbbaale wala déet kaamil bi mu ne foofu dañ faa mu ne fa man a malikun aidan mutlaqa imam malik da koo tere ci luñ joyal moom dane waaye ma ne arme bu ndaw bu mag bu ñu wóolu bu ñu wóolu lépp jël kaamil bi di ko yóbbu ci suufu noon yi loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu lu mu tere la ci luñ joyal mu ne wa fassala abu xanifa imam abu xanifa rahmatullah alayhi daal di def teqantal waaw mu ne wa adaara Shafi'i kanta Shafi'i yi ñoom dañuy tourner autour al-karaaha ma al-xawfi wujudan wa adaman mooy bu dee ne daal tiit nañ ko ragal nañ ko loolu dañ koy sib waaw bu deñee nag loolu kenn amatul luñ ciy tere mu ne wa baax ba'duhum lenn li wax kal Maalikiyya lenn Shafi'i comme Maalikiyya ne dañ koy tere ci luñ doyal mu ne la daal dinay bi bihi ala wastu dilla daal dinañuy tegtaloo bi ala man ibayel mushaf min kaafir min al kaafir li wujudil maana al mazkur fii mu ne ci hadis bi tamit dañ ciy tegtaloo ko ne mooy yow bu dee jaaykatu livre nga wala jaaykatu ab libraire nga ay téere ab yéeféer bu ñëwee bëgg kaamil bi bugg ko jaay dañ koy tere lu tax parce que tax tax bi nekk maanaa bi nekk tax tax bi tax ñu tere ko yow nga yóbbu kaamil ba ca ñoom da ciy nekk ne bu ko yóbbu nekk moom mu ñëw di ko jënd si da nga koy jaay voilà <laughs> waaw mu ne wa huwa tamakkun te loolu tax tax bi mooy lan mooy mu am mémise am mën a teg loxo minal istihanati bi daal di doyadal kaamil bi comme niñ la waxoon sànq ci extrémiste yu yi nga xamante ne ak xaqaara dina leen rey ak ñàkk a xam dara voilà mu ne wala xilaafata amul wuute fii tahrimi zalika ci xaraamu lool eh, wa innama waqa ixtilaaf mooy jox ko koo xamante ne moom ngir euh, euh, doy koo xam ne moom bu ko jëlee leen ne li ëpp sa joor da koy doy ko dafa xaraam nga koy jox kaamil ab yéefér bu yëpp jullit la sax boo xam ne noonu la mel amoo droit di ko jox yàlla tere nga naan ab yéefér moo tax loolu amul wuute fii tahrimi dhalika wa innama waqa al ixtilaaf fi wuute bi am hal yasihhu law waqa wa yu'mar bi izalati mulki euh, mulkihi anhu am la mooy bu doon ne yéefér bu daa yorub kaamil est ce lool bu amoon ndax dina wér ñu ne sawaay moo ko moom après ba pare ñu digal ne léegi le fait que moo ko dañ koy déposé de nangu ko ci moom mais lool mooy foo xam ne au minimum jullit ñi am nañ autorité yow imaginer suñu réew yi parce que yu fay yi foo ngay comprendre ah yow di nga nekk fii ne ah waaw léegi man dégg naa leen saa sam terol nga génn dégg gis benn waay boo xam ne yéeféer la wala le père bi wala ramin bi wala koo xam ne yahud la wala lool boo xam ne fii te xam ko moom daa mu kaamil nga ñëw këram mu yor kaamil nga ne eh non eh donne-moi ce kaamil là donne-moi ce livre parce que c'est pas normal déedéet ñëw doon la danga ko man daa <laughs> feebar wala la <laughs> non <laughs> loolu mooy foo xam ne au minimum autorité jullit ñi dafaa dox dañuy doxal sariya foofu voilà ñoom ñooy xool bu boobaa ñooy xool est-ce que kii ci cadre boobu la ko def bu dee istihaar dafa xaraam léegi est-ce que mu yor ko te du jullit loolu est-ce que dañ koy nangu le fait que mu moom ko moomeel gi deñ wala déet loolu nag mooy wax ja waaw mu ne wastu dilla bi ala manay ta'allumil kaafir alquran mu ne am na ñuy tegtaloo ci hadis bi ne ci kaw noonu dañuy tere ngay jàngalu yéefér alquran mu ne loolu fa manaa malikul mutla imam malik da ko da koo tere ci luñ joyal ne yéefér moom bu ko fi jàngal alquran mu ne wa ajazawul xanafiya mutlaqan kanta xanafiya yi rahmatullah alayhim doom dañ koo permettre ci luñ joyal mu ne waani Shafi'i jëlañu ci euh, Shafi'i rahmatullah alayhi qawlaani ñaari wax mu ne wa fassala baadul mooy comme bële rek lu ñu tere ak lu ñu possible mu ne wa fassala daal nay teqantal baadul maalikee lenn ci maalikee baadal bayna al qalili li ajli maslahati qiyaami al hujja alayhim fa ajaazahu wa bayna al kathir fa mana'ahu wa yu'ayyidu qissatu Hiraqla haythu kataba euh, ilan ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'd al ayati mu ngi noonu mu ne am ñu ne non affaire bi lenn la lenn ci maalikee ñu ne non bu reelu tuuti la lool Euh, ngir maslaha pour woo ko ci diine ngir tamit mu xam li alquran di wax au minimum ndax gars yi dañuy bañ diine di kii alquran te xamuñ ci jullit ñi seeni mbir dara seen téere bi xamuñ ci dara léegi nag nga bind ab yéeféer loo xam ne da nga ci def ay aaya ngir loolu ngir maslaha googee ak wan ko preuve yi loolu day mën a nekk bu dee nag lu baree bari la ñu ne doo loolu nag bu ko jox ñu tere ñu ne lii li koy dëgëral mooy qissatu Hiraqla xadiis bu siiw bi nekk saxiixayni ibn Abbas bi nga xam ne eh, mooy bu Abu Sufyan biñ fooxoon keroog eh, bi nga xam ne eh, Abu Sufyan moo ko nettali ibn Abbas radiyallahu anhu hadith ibn Abbas keroog bi nga xam ne ci la yeneen saa saam doon yónni lettre yi yónni ko foofu mu ne Hiraql bi mu jotee ba sax mu ne demal nga ngeen seetal ma garda bi ci marché bi ñoo xam ne jóge nañ fa kii jóge borom ki ñu bind lettre bi ñu dem dajeek ñoom Abu Sufyan foofee ca Gaza daal di leen woo indi leen <laughs> convoqué leen le César byzantin moo ko sox moo leen soxla doon ko ay laaj te ci téere boobu da cee min Muhammad bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin ah, Abdullahi eh, wa rasuluhu ak yooyu ak yaa ahlal kitaabi surtout ta'aalaw ilaa eh, yaa ahlal kitaabi eh, ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in voilà aaya boobu da cee nekkoon loolu ah, yonent bay saasaam ci boppam moo ko bind koo xamante ne mooy yéeféeri oh, Hiraqlu nekk kiiwu Hiraqlu kii Hmm, euh, kilifaay euh, romain yi te même boobu lu mel noonu lu bind Kisra ñoom Muqawqis te ñoom ñëpp kenn du nekku joon jullit voilà ya ahlal kitaabi ta'aalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah fa in tawallaw fa quulu ashhadu bi annaa muslimuun boobu nekk suuratu Al Imraan yoneen saa sam li ci bindoon yooyu ak kaw loolu loolu lépp ñu ne bu dee loolu la ngir euh, convaincre ko tamit wan ko ay preuve ci alquran loolu aayul nit ki daal di bind loolee ci wàllu alquran yónnee ko ab yéefar loolu wala yóbbu ko ngir wanal ko ko wala jàngal ko ko bu dee koo xam la nii wala nga koy wan yenn passage alquran yi euh, ndax am na ju ju yéefar yoo xam ne looloo leen tuubloo Seydina Omar radiyallahu anhu euh, ni mu tuube mooy alquran la dégg voilà kàddu alquran mooy li nga xamante ne moo ko tuubal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon loolu daa nekk loo xamante ne nii teqantal bi mooy lii gën a dëgër voilà mooy ñëw rek nekk ab yéeféer kenn du ko jàngal alxuraan loolu euh, du day nekk loo xam ne day xaw compliqué wax waaw waaye tamit permettre ko ci lu ñu joyal bon amaana euh, bon lu ñu joyal boobu ñooñu buñ leen bu ñu xamee ne yéeféer la boo xam ne waaye yéeféer man nga bon sax comme comme kesra ni mu réer ni mu réere woon ta réew waaye teewul nga yónni yoneen saa sam yónni ko lool tax xamoon na dëgg-dëgg kat mooy Kisra voilà xamoon na moom ni mu mel tempérament wam mais teewul mu yónni ko loolu moo tax it Hanafiya wax boobu tamit nekk loo xam ne euh, lu dëgër lay doon wallahu taala alam kon mu ngi noonu quoi kanta al imam al hafiz an-Nawawi bi muy sharah hadis bi mu ne euh, mu ne fiihi hadis bi dañ ciy jaay annahu anil musaafarati lil mushaf ila ardi al kuffar lil illati al madhkura fi al hadith wa huwa wa hiya khawfu an an yanaluhu fa yantahiku hurmatahu fa in aminat hadhihi al illa bi an yadkhula fi jaysh Abdullah bi an yudkhila fi jaysh al muslimin al zahirin alayhim fala karahata wala man'a minhu hina idhin li adami al illa hadha huwa sahih wa bihi qala abu hanifa wal bukhari wa akharun wa qala malik wa jama'a min ashabina binnahi mutlaqa wa hakamna al-Munzir an Abi Hanifa al-jawaz mutlaqa wa sahihu anhu ma sabaqa wa hadhihi al-illa al-madhkura fi al-hadith hiya min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghalita ba'd al-malikiyya fa za'ama anna min kalam Malik loolu gis nañ ko sànq li muy wax garaawul ah <laughs> wattafaqa al-ulama ala annahu yajuz an yuktaba ilayhim kitabun fiihi aaya aw aayaat wal hujja fii kitaabu salla kitaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam ilaa Hiraql qaala al-qaadi wa kariha Maalik wa ghayruhu mu'aamalata al-kuffaar bid-daraahimi wad-danaaniir allatii fiihaa ismullaahi ta'aalaa wa dhikru wa dhikruhu subhaanahu wa ta'aalaa kanta Imaam an-Nawawi mu ne kon hadiis bi dañ ciy jànge tere guñ tere nit ki di voyage kaamil bi ci réew yéeféri ngir tax tax mooy ma maxaafata ragal ak fa inni axaafu an ya la fa inni la amanu an yanaalu an yanaalahum adu ndax man yoneen saa saa ndax ma tere leen ko damay ragal benn bi ah wóoluwuma noon bi daal di koy laal teg ci loxo mu ne bu dee illa boobu lool dañ koy tere ci kaw lool waaye bu deñee deñ na waaw mooy li ko le imaam alhamd doon wax naan allah hukmu day yaduwul rek maa illati yi wala bu dee ne yéefér yoo xam ne ñoom loolu noonoowu ñoom jullit ñi noonu dañoo am sa ay ay jàmm bokkul ak daaru xarb bi nga xam ne ñooñu dañuy xare ci xare tension lañ nekk julli ñi te yoo xamante ne nii bon euh, ñooñu yóbbu fa kaamil par exemple manuñ la ne yow màkk nga jóge fooy de fooy ñibbi France bu fi jënd alxuraan di yóbbu foofu foofu la déedéet <laughs> loolu bu dee ne loolu dàqu na kenn du la ko tere voilà loolu lay wax bu dee ne euh, profanation boobu jël kaamil bi di ko doyadal googu dàqu na ak tamit bu ko yoree. loolu di ci def na ko sudul noonu bu dàqoo loolu dara newu ci voilà mu ngi noonee fa in aminat hadina la mu dugg par exemple ci arme boo xam ne bu jullit ñi di dugg yéewu yéeféri gañe loolu dara ci guñu ko ci waaye ak liñ la wax nii voilà mu ne lii mooy li dëgër mu ne al imam Abu Hanifa te mooy la imam Abu Hanifa al imam al Bukhari ak ñeneen rahmatullah alayhim daal di wax mu ne kanta imam Malik ak mbooloo ci suñu mbokk yi Shafi'i yi dañ ne dañ koy tere ci luñ jëlal jëlee na nee na nettali na jëlee ci Abu Hanifa que ne loolu lu ñu possible la ci lu ñu jaal mu ne waaye liy dëgg lii lii jub mooy li nga xam ne moom lañ wax sànq mu ne nag euh, euh, euh, bon après muy wax ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañu en fait kii le fait képp ku ne ku ne mooy tax tax bi yonent saa sallam a ko wax. loolu njuumte la parce que ñoom riwaa imam Maalik yi comme imaamul Buxaari yi di loolu lañ ak ima surtout bu imam Abu Daawuda bi di nga xamante ne rahmatullah alayhi al-Qanabi Maalik imam Maalik nee na uraahu uraahu waaw man de jàpp naa yaakaar naa que ne euh, ki ki ki ki ki lim ci jublu mu tere googu mooy ragal noon bi daal di koy laal ñu jàpp ne lool waxu imaamu maalik la moo ko fekkee loolu wax na imaamal al-Hafiz Hajar wax nañ ci te gis nañ riwaay imaam Layth bi ak moom sax imaam Malik ci boppam li nga xam ne noonu la ko doon riwaaya loolu leer na ke ne waxu yonent ki alayhi salaatu salaam la mu ne al imaam qaadi mu ne eh, am na boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne possibilité bind eh, ab bataaxal ab lettre eh, ci ay yéeféer ne leen ko boo xam ne di am aaya yenn ay aaya loo xam ne du bari mu ne loolu lay bi mooy xadiisu Mawlana na Abbas bi wax ci wuju Hiraql bi ko leen saasam yónnee lettre ba wax nañ ko sànq mu ne imaam al-Qaadi Iyaad nee na imaam Maalik sidna ak keneen ku dul moom ñuy jëflanteeg yéeféer yi ci ay pièces de monnaie yoo xam ne pièce u xaalis moo xam wala ay billets de banque yoo xamante ne nii dañ cee def tur yàlla ak tuddug yàlla ak yooyu subhaanahu wa de toute façon yooyu yëpp di ko moytu moo gën mooy sax même buñ doon frappé moo ne ci réewum l'islam moytu yooyu moo tane moo gën parce que pièce ku nekk mën na ko dugal fu ne dëgg la bu dee ci poche la ko dugal même bu duggee ci toilette yi mooy daal dinay fermé nekkul foo xamante ne bokkul ak ci ko téye ci loxoom nii eh, loolu lépp moo tax xaatam yeeg yooyu eh, nit ñi nga xam ne ñoo ko yor bu ci turu yàlla nekkee ñuy moytu bërëb yi nga xam ne fa lañ koy dugal ak fuñ ko dul dugal waaw ñu dugg ci biir toilette yi ak seen bàgg boo xam dañ ci def Allah wala muhammadun rasulullah eh, sallallahu alayhi wa sallam nga dugg moom ci biir toilette mooy bala nga dugg danga koy dindi voilà wallahu taala alam kon hadis bi eh, ginnaaw loolu waxoon nañ ko sànq mooy eh, dafa nekk loo xam ne branche bu mag la ci wàllu saddu zari'a bi nga xam ne mooy ci usulu al malikiyya ci la bokk mooy lépp loo xam ne day yóbbu ci loo xamante ne ni jaarul yoon nit ki da koy moytu da koy moyta da koy ndeku waaw da koy moyta ndeku voilà da koy moyta ndeku bu mu nekk mukk koo xamante ne nii day def yoo xamante ne nii ci rëccu la koy jëme waaw wala loo xam ne bu ko defee def ji du def ci boppam moo am problème mais la muy jëme moo baaxul waaw loolu xikma la loolu sagesse la loolu boroom xam-xam nit ki moo war a lii euh, euh, bàyyi xel ci yu mel noonu quoi fi nga xamante ne dina xam ne ah fii de naa fi kii lii ak fi nga xam ne ah naa moytandiku lii wëg lii loolu mooy xam-xam waaw mais du damay kii rek di tërëx rëxi rek man daal waaye sama yoon naw ci déedéet da ngay xool conséquence ci jëf yi ngay def ci lan lay yóbbu waaw lépp loo xamante ne dafa am symbole moo taxoon ñu ne la lii nii alquran la wax mais lépp loo xamante ne dafa sacré ci diine ngay ragal ne boo ko yóbboo ci ay nit ñoo xamante ne nii mën nañ ko profané xamuñ gëddëm ba pare di ko euh, di ci def lu naka sa dul noonu yow amoo droit di ko fa yóbbu loolu moo taxoon xattaa xam-xamu diine boroom xam-xam yi doonuñ ko woon jàngale ku nekk ay nit ñoo xam ne buñ leen gisee ne ay caaxaankat lañ xadiis yoneen saa salaam seen yoon faalewuñu ko buñ ñëw di leen jàngal xadiis yoneen saa salaam li ñuy bañ comme ni ngay dégg ñenn ñu réew ñu ñàkkub yar même bu dee nee nañ ay kilifa lañ ci suñu réew yi ci wàllu diine bu ñuy leen di wax xadiis ñu seen xool yi tàng ko waaw waaw di wax naan ba pare di traité xadiis yoneen saa salaam que ay affaires yoo xam ne yu amul solo la ñu mel noonu est-ce que yeewu yella na nga ñëw di leen wax di leen di leen indil ay xadiis ak yooyu waaw wal iyaadu billah ñoo xamante ni day jur ci ñoom euh, en plus yow loolu euh, loolu loolu xikma moo la koy may nga xam ne loolu diine la waaw ñu yoneen saasam tere ñu yóbbu kaamil bi foo xamante ne dañuy bañ ñoom ñu profané ko na ko noonu lépp loo xam dafa sacré ci diine waroo ko yóbbu ci ay nit ñoo xam ne même bu dee jullit lañu yoo xamante ne loolu sacréwul ci ñoom parce que yàlla amul benn poids ci seen xol wal iyaadu billah bu julliti gi nag dañ koy bubboo kese waaw waaw wal iyaadu billah kon aadana allahu min al yi loolu ñu ciy jàgg tam yeneen saa saa def noonu tere mooy boroom xam-xam bi it nay wax taalibeem yi eh, lépp loo xam ne gis na ne seenu jëf ko mën naa indi conséquence boo xam ne du baax ci wàllu sharia na leen ko wax mu toog rek naan dinañ ko war nañ ko mën a jëleeg ay seen magu bopp lañu li ma leen jàngal àgg nañ foo xam ne war nañuy mën a déduire yii fii léegi déedéet yeneen saa salaam ñim doon waxal ñu ëpp xel ci jaam yi te ñoo gën a sell ci ci ci ci xeet yi te pourtant da leen doon wax yii kon loolu nañ ci bàyyi xel inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala